dañ leen a ñoŋal ci ñuy def bàkkaar c'est impossible loolu rek tax na lii rek ci moo tax ay problème boo gisee ñiy jàpp israiliyaat yi nettal yooyu di jóge ci téere yi yahuud yi di waxal yonent yi alayhi salaam comme ni ñu ko doon tuddoon Seydina Daawud naan daa faat daa faat lu yóbbu ab soldaaram ci xare ngir mu faatu ngir mu jël soxnaam loolu yow yow mi xalaat kese boo amoon gëm yàlla bu leer amoon base fondement yu njëkk yi nga xam ne ñooy njëkk ci sa ci sa xam tawhid gay euh, sëriñ bi radiyallahu anhu doon wax naan moom ngay njëkkee ah booy jàng loolu noonu boo ko amoon rek loolu lépp da ngay dóor ci suuf da daaneel doo ko sax jël da sànni xam ne lii man da nekk parce que yonent Yàlla alayhi salaam suñu borom moo leen ñoŋal ci ñuy def bàkkaar waxatuma laa lool waaw ku yóbbu nit mu deewi fenn ngir jël ci yom loolu du crime loolu yonent Yàlla alayhi salaam nga xam ne bàkkaar dafa jomb ci ñoom waaw borom bi daf leen cee ñoŋal man da ne waaw loolu rek yooyu yépp ñu lay wax nga xam ne lii demewul nii voilà waaye wal awliya kanta wali yi radiyallahu anhum ñoom xufidu dañ leen a wattu wa kurrimu ñu teral leen di leen jaaral ci seen loxo yoo xamante ne nii ay karaamaat borom bi teral leen ndax nekk gu ñu xencu ta teg seen tànk ci tànk yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam waaye wali yu mën naa def bàkkaar lool jombul du lu impossible waaw du lu impossible de waaw moo tax nit kuy topp wàll yu parce que kii in mooy koo xam ne du def bàkkaar mooy yaa ngi juum ndax bés bu defee bàkkaar kon danga koy bax alors que am na loo xamante ne mu ngi ci moom la tax nga topp ko loo xam ne yow man na lim la ci mën a jariñ yow amoo ko waaw déedéet voilà loolu ama am solo la mooy loolu walla yu mën naa def lu lu noonu mais bu boobaa bu ko roy de waaw comme ñun li ñuy wax lu bari ci ñun loolu du wax ju jub voilà waaw ay moo ko sañ kenn sañu la def bàkkaar amul ay sañ-sañ de li ñenn ñi di wax nga dégg leen ñu naan euh, ka nga xam ne moom àgg na fenn ba am sañ-sañ ba daa am sañ-sañ ba kenn amul sañ-sañu def bàkkaar laa wax yonent bi aleyhi salaam ci boppam moom moo doon wax ne lii daganu inna sadaqata laa taxillu li muhammadin wala li ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ne bi nekk sax imaam muslim yonent bi alayhi salaam ne inna sadaqata gis nga lekk li nga xam ne mooy zakat ak sarax laa taxillu lii daganuma man rasulullah sallallahu alayhi wa ak sama waa kër ba pare keroog bi gaa yi rumeur di wax naan day takk day bëgg a takk doomu yaay ummu salama soxnaam soosu radiyallahu taala anha yonent bi saa saa bañ ko ko waxee dane doomu yaay ummu salama mais fa innaha la tahillu lii ne soxnaam sax ko doon wax yaay maymuna bintul xaaris yi radiyallahu taala anha non yaay yaay xëli la yaay maymuna non yaay maymuna ki ci waaw euh, keneen doomu Abu Sufyaan bi um euh, voilà Ummu Habiba radiyallahu anha mu ne ko ni doomu umm Salama ne ko daganu ma yonent bi alayhi salaam moo ne daganu ma <laughs> rabibati moom sama sama doomu jiitle la loolu ci boppam ndax alxuraan dane wa rabaa'ibukum allati fi hujurikum bokk na ci jigéen ñi ma leen xaraamal ngeen denc leen mooy jigéen joo xam ne dafa sëy si indaale doomam ju jigéen moo xam nag mu ngi ci biir kër gi dafa sëy si waale wala newu fi ndax lu bari day ànd ak moom moo tax suñu boroom teg ci lool ne biy nekk ci seen kër yi seen néeg yi waaye moo xam ño nekk na ci néeg beeg feneen la dëkk moo ci yem wala sëy bi muy sëy si indaale na ko lool yow manoo ko takk waaw yonent ma ne saa saa ne premièrement loolu lañ bokk moom mooy kii sama doomu jiit la ba baayam di abu salama arda'atni wa aba salama suwayba yonent ma lay saar ne te nampal na ma man ak abu salama mi baayu ndaw sii ngeen naan moom laay takk suwayba muy jaamu abu lahab boobu de nga xam ne moom moo ko nàmpal nampal moom nàmpal na yonent ma lay saar saam ak abu salama mooy kon sama frère de lait papam frère de lait la te frère de lait kooku ay mbokk la ñoo xam ne doomu kooku man manuma koo takk yonent lay sarsam mooy taxaw naan xaraam lii daganu ma léegi ñu naan nga déggee nit naan diw ma am sañ-sañ ba kenn amul sañ-sañu mooy yàlla loo amul de waaw léegi rek sauf que ñooñu li leen jaaxal mooy dañuy gis wàllu yoo xam ne dañuy def lu wuteeg lu sharia bi wax loo amul problème mooy parce que fañ leen naroon a teg ñooñu ñoo comprendrewul parce que wàllu yu c'est pas que moom li isma gi yonent bi alayhi salaam am. wala yonent bu man di doon waliyu amu ko ba ba nga jaawalee foofu nag foofu ngay jaawalee après ca gannaaw mooy waliyu c'est possible man naa nekk mu def bàkkaar waaw léegi bu defee bàkkaar est-ce dañu naan daa am sañ-sañ bi amul benn sañ-sañ bi kenn na fi amul sañ-sañu mooy sharia moo tax bu dee réew la moo xam ne day doxal sharia ab waliyu def fa lu noonu dañ koy jàpp dóor ko yar bu dee ay yar lañ wax yu yaru yaru l'islam dañ koy tegaa waaw Seydina Qudaama ibn Maz'un radiyallahu ta'ala anhu moo raw awliya u yépp saxaabaay yonent bi alayhi salaam la te ñoo raw ñépp yonent bi alayhi salaam a ko wax waaye moo raw wala yu gisuñu sax seen poussière te moom keroog bi mu naanee sàngara Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Badri la fekk na Badar ñi gën a màgg Seydina Umar ibn al-Khattab ba mu ko koy wax mu naan ko non parce que suñu borom moo ne laysa alal ladina amanu wa amilu salihat junahun fi ma ta'imu ak yooyu amul benn problème ñi nga xamante ne ñoom ñoo gëm yàlla ca la ñuy lekk bu dee gëm nañ yàlla ak ragal yàlla ak yooyu dellu ragal yàlla ak yooyu fa amanu summa taqaw summa amanu summa taqaw loolu Seydina Umar ne ko ko daama juum nga de woo yeneen saxaaba yi Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu anhu waane ah hadis aaya bi waxul lool mais dañ yar yi sharia wax dañ koo teg est ce que dañ naan moom am sañ-sañ bi loolu Seydina Omar radiyallahu anhu de amul bi ak ku man doon dañ koo teg yar yi moo tax bu doon ne te te moo raw ñëpp moo raw gaa yi wala yii moo leen raw que da ko wàññi te moom moom dafa interpréter du loo xam ne daf koo tey def bàkkaar dafa jàpp ne laay bi lii muy wax kon loolu war na cee tax mu mën a naan voilà te malgré loolu sax neewuñ kon kon nag nañ ko jéggal dé dañ koo teg yar yi waaw moo tax wàllu yu boo xam ne dafa def lu dul noonu ndax jombul ci moom mën naa nekk loo xam ne yaru sharia wala jaasi sharia sax moom lañ ko war a reye dañ ci réew moo xam ne sharia lay doxal dañ ko koy teg te loolu wàññiwul ak wilaayam dara waaye kenn du ci taxaw naan loolu daa am sañ bi di naan sàngara naan da am sañ-sañ bi kan moo am sàngara euh, kan moo am sañ-sañu naan sàngara amul ci kaw suuf du ñu du ba yonent bi saa saam ba ko suñu borom xaraamalee sàngara ba léegi ba àddina bi lemu amul kenn ci mbindeef yi ko am sañ-sañu naan sàngara la wax ak fu man di toll moo tax lool ay wax la yoo xamante ni ñàkk xam la waaw ak tamit euh, euh, mooy li ma wax sànk jàpp ne wala yu du def bàkkaar problème bi foofu la bu defee bàkkaar ñu ñaanal ko yàlla bu dee loo xam ne dara man du tax ma jàpp ko na ma ko war a jàppe parce que xam naa ne li mu xam ci borom bi ak li ma mën a jariñ ba léegi dañul suñu borom nag li Seydina Junayd wax radiyallahu anhu inna allaha ala kulli shay'in qadir ñoom ñooy ñi xam seen borom ñoom ñooy dëgg dëgg waliyu ñoom ñooy borom xam-xam dëgg ndax waliyu day day day day mën naa njaaloo mu ne borom bi lépp la am kàttan defee ñu xam ne waaw waliyu bi def na lii mais du tax nga ñëw ne moom daa am sañ-sañu def njaaloo loolu mooy waxi la déedéet amul exception amu fi gis nga sharia bi yow mi juddu tey nekkub jullit wala yow mi tuub tey nekk jullit li nga fi sañu la def naka noon Seydina Abu Bakar mi raw ñépp radiyallahu anhu ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom li mu ñeme wala def ci sharia bi yow loolu moo tegu sa kaw yow attey sharia bi yi xaraam yi dagan yéena ci yem képp amul exception amul ay ñii ñoo yem fële ñii ñoom ñoo sañ lii amul loolu daa amul ci sharia <laughs> loolu dafa leer <laughs> léegi nag bu dee daa def bàkkaar ñu xam ne def na bàkkaar du tee nag ma am fonk nga ma ko fonk waaye du ma ko roy ci lool te du ma utal nit ñi ay lay naan naan naan naan walla moom da koo sañ déedéet dañ naan déet lii moom lii moom bu ko ci kenn roy parce que lii sharia ko tere waaw loolu dafa war a leer te ñu bàyyi ay yoo xamante ne soit ñu xam wax ñi xamul ñu noppi wala li nga xam ne ëlëm na la wala ñemewoo koo wax nga noppi loolu moo gën a sell que ngay wax yoo xam ne di ci dugal ay nit ñu tax ñoom man nañu jàpp ne diw man naa mooy yàlla tararu ko fekk loolu demewul noonu wallahu ta'ala a'lam